tout à fait mooy dangay ngay dem ba dëkk ak leer gi da ngay dem ba dëkk ak leer gi doo tàggali ko ak moom waaw ndeysaan waaw ah, mais nag dëkkoo boobu foofu laay jëm ndax loolu moom laay séddoo ak rek daal di arrêté waxtaan bi incha allah ba beneen yoon mooy loolu mooy expliquer gars yi li tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kenn mënu koo dab li tax man kenn mënu koo dab ci lawliyaaw yi ba yomal qiyaama Euh, c'est parce que proximité bi mu am ak yonent bi sallallahu alayhi moo tax jege gi mu jege yonent bi jege googu mu amul benn xam nga proximité physique bi proximité sanguine bi ko proximité spirituelle bi yëpp cheikh daf ko daf cee jiitu ñëpp parce que cheikh asanay maamam asan Fatima yaayam Fatima yonent bi ko jur ah kon ñëpp xam na ni cheikh shérif la moom sax shérif la ñuy wax cheikh Diagne shérif moo dënnu xam-xamam ci lu wér loolu ñëpp xam nañ ko ndax ni mu firee alxuraan kenn mus koo firee gis ngeen bagage yi ma leen jox nii te am na yeneen junni yu def yëpp ay milliards yëpp cheikh dane du noonu nii la billahi te du wax yi ñëpp ne gongo moo moo moo moo jël sirroom moo doon sirroom sirru bi mooy lan rahmatu rabbaniya la yonent bi mooy aynu rahmatu rabbaniya mooy source la miséricorde divine mooy jëmm ji nga xamante ni ci la yërmande yàlla di gongee ko di jëm si jaami yonent bi dafa mujj jël loolu sirru boobu jox ko cheikh ne ko yow léegi yaay nga yaay xalifatullahi fil ard yaay xalifa yaay sama xalifa yaay sama naib man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mission bi yaa ko moom ok ba nga léegi nag euh, bi mu ko donnee ci yii yëpp dafa am beneen nag donnin bu gën a garaaw moo gën a garaaw moo gën a neex moo gën a rafet moo tax ku ku ku jonjoog cheikh rek santal yàlla ku waxuma la jo mais xam ko rek xam xam xam ne cheikh Tidiane rek am na doy na cër fa yàlla wallahi alazim xolal nettali woon naa leen ko yaakaar naa Seydina Cheikh radiyallahu anhu bis dafa am jamono dikk yaram wi di tàng moom Cheikh na Tidiane ñu koy ëpp di ko lijjanti ba sonn yaram wi di gën a metti rek di gën a tàng rek aha ba mujj gi ñuy jël ñu wut ay lu mel ni ay mbalka lu mel ni ay mbalka def ci ndox di jël xawsul bariyati Cheikh Tidiane radiyallahu anhu di ko dugal ci biir mbalka mi di ko génne di ko dugal ci beneen mbalka ndeysaan yaa ngi dégg mm-hmm. waaye suñ ko dugalee ci mbalka mi suñ toogee tuuti ñu génne ko ci mbalka mi ndax mbalka mi day tàng bay lakke ndax li tàngoor yu nekk ci biir yaramam ñu génne ko dugal ko ci beneen mbalka boobu tamit mujj di baax ndax tàngoor yonent bi sallallahu alayhi wasallam leer gi laay wax de ñëw ne ko Cheikh waxal gaa yi ñan noppalu mu ne ko ah mu ne ko waa lu xew sama yaram wi tàng na yonent ne ko ana allazi daxaltu zaataka allahu akbar loolu la wëlu yu mës ta dégg ci kaw suuf loolu kenn mësu koo dégg kenn mësul dégg loolu wallahi la am yàlla ñu yàlla defal lool ndeysaan luñ ci am sax doy na cheikh xam ko rek doy na maqaama soo xamee kuy cheikh xam ko rek xam nii ne moom am na cheikh Ahmed Tijani doy na maqaama wallaay wala yi loolu xam ko rek doy na sax falal yeneen bi ne cheikh ana allazi daxaltu zaataka maa dugg ci sa jëmm maa dugg ci sa ndox yi mënul laa seddal maa dugg ci xam ngeen ne Sénégal yàgg ngeen a dégg de waaye mosoo leen de moo doon yonent beeg moo moom bagage beeg moo moom yëf yeeg mooy yonent beeg la lépp dégg ngeen ko waaye yonent wax nit ne ko dugg maa dugg ci yow kenn mosu ko dégg. Tijaani. ah te ngaa kii rek. Jo Tijaani. Jo Cheikh Tidiane loolu kenn mus koo dégg ndeysaan ci la Cheikh nag nekkee li mu doon ba nga xamante ni soo ko gisee gis nga yonent soo ko nuyoo nuyu nga yonent su la joxee yonent la jox su la mayee yonent la jox ah soo ko laalee laal nga yonent soo ko bëggee bëgg nga yonent loolu moo soo bëggee gaaw bëgg yonent bi yonent bi fees sa xol bëggal Cheikh na Ahmed Tidiane soo bëggee jokkoo ak yonent bi te dootoo tàggoog moom jokkool ak Cheikh Ahmed Tidiane soo bëggee foo tollu yonent bi di la may ay leer di la tëbb jëlal wér bu Cheikh na Ahmed Tidiane demal ca malaan wazifaam ya demal ca xadaraam demal ca gaayam ya jënjoo ak ñoom ndeysaan soo ko defee rek de wallahi yaa ngi jokkoo ak Seydina Muhammad te yonent bi ku jokkoo ak moom yaa ngi jokkoo ak yàlla ndeysaan yaa ngi jokkoo mbiru yàlla yaa ngi jokkoo ak leeru yàlla yaa ngi jokkoo ak teraanga yàlla kon ah, nañ góorgóorlu lu gën ah góorgóorlu ñu ñëpp jàmm yàlla wéetal yàlla def lu baax wax lu baax jeex ci des am solo Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tariqa bi moo ko tuddee tariqa sant yàlla tariqatu shukr la ko tuddee ah xam nga lu tax jaam mënta jaamu yàlla oui jaam dafa mën a jaamu yàlla yow yaa ngi ci problème yaa ngi ci yaa ngi ci ku la wax ne sa tuur ndox bi set ku la wax ne sa sangu bi baax waaw ku la wax sax na yow li ngay dem nangul nan la waaw kay waaw léegi waaw léegi waaw léegi sax boo na leer waaw léegi ku la wax nangul nan la waaw léegi ku la wax ne yow li ngay dem nangu nañ ko kan moo la ko wax kan moo la wax ne li ngay def nangul nan la ko ah xam nga kenn waxuloo njortu nga am bu rafet <laughs> ah loolu moo tax jaam bi li mu war def mooy di sax di sant yàlla surtout ku bëgg son borom gërëm la ah gis nga jaamu yàlla yii muy julli yi ak woor yi ak lépp da ko war a rafetal bu baax ndax cant yàlla la li ma leen di wax nii non sëñ bi sori laa ko jële waaye dafa dafa yomb ci yéen wallahi alazim li ma leen di wax nii non fu mais fu sori la jóge waaye yomb na ci yéen parce que gratuite la waaye balañ koo xam ne euh, day saan hmm? balañ koo xam da ngay sonn de hmm? at ngay def pour xam ko yéen nag une minute lan leen koy wax moo tax mu yomb ci yéen waaye li ma leen wax du lu xaqiqa piir la doo leen doxee ci àdduna di ngeen xam li ma leen wax ja jaamu yàlla li mu koy war mooy sax di sant yàlla sant yàlla foo leen tollu loo leen di def ci jaamu yàlla yéene leen di sant yàlla zikkar yi yëpp defee leen ko sant yàlla bu leen bu leen jéem naan da di wut dara ci kanam yàlla de wala di benn place foofu amoo leen ko kenn du ko fa am sëñ leen ko yàlla ni mu sellee ni mu setee ni mu laabee kenn amu ko place kenn rek la préparé defar ko ba mu mën a ñëw foofu di dugg ko waaxu di dem ak dikk muy Seydina Muhammad kon yow soo muusee da ngay dem rek ci xadara yonent bi toog xadara yonent bi nag mooy xadara sant wax naa leen secret bi de wallahi wax naa leen ko wax naa leen ko de góor yàlla ñoom ñii ñëpp ngeen di dégg ci àdduna bi mm. wala mu am maqaama sant yàlla ko may sëñ wallahi tallahi wax naa leen secret mm. wax naa leen ko de xam naa luy waat de sax leen di sant yàlla sax leen di sant yàlla bu leen santee nag ni gaay di sante sant yàlla laa wax déglu leen bu baax ndeysaan leen yàlla buur bi noo ngi sant yàlla buur bi nangul cant yàlla buur bi yeyoo cant laa ilaha illa déglu baax yàlla buur bi sant nan la yàlla buur bi gërëm nan la yàlla buur bi kañ nan la laa ilaha illallah hmm. bépp cant yaa ko moom hmm? léppi cant hmm? yaay boroom amoo maas ak moroom laa ilaha illallah yàlla buur bi noor ñaan noo ñaan gën di ñaan sant moo di gën di ñaan la ilaha illallah lii du wax yi waykat de sëñ Mor leen wax wallahi alhamdulilah gën di ñaan sant moo gën di jaamu déglu leen sant moo di ruuxu jaamu sant moo di jaamu tarxiya hmm. mooy sant yàlla mooy yéegal nit fa yàlla sant moo di cërub jaam taxaw toog ak it raam hmm. yooyu rek am de santal sët santal maam la ilaha illallah sante buur bi yàlla xel yi hmm. sante buur bi yàlla xol yi sante làmmiñ sante cër yi la ilaha illa allah maqaama sant yaa goog de sëñ bi danañ koy may zar sëñ ad wallahi la ilaha illa allah ah moo kaddu buur bi yàlla la ilaha illa allah moo kaddu buur bi yàlla muhammadu rasulullah moo di buur bi yàlla waaw muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah làkk foofu yaa ngi koy làkk de. waaw. yaa ngi koy làkk. pays amul wax wax ju bëri nii di foofu kenn du ko wax waaw looy wax foofu loo bay expliquer amul ubbi amul tijji amul musul seetaare amul foofu daara amu fa langue bi benn moo la langue boobu langue boobu benn moo la benn moo la la ilaha الله لا إله même même zikar yi soo déggee gis ni conversation la. waaw léegi waxtaan la zikar bi mën nga léegi nag soo bëggee foofu loolu lañ fay wax daal waaye nag soo bëggee son borom kontaan. Hmm. da tudd Seydina Muhammad moom rek ko mën a yëngal soo ko tuddee rek mu defaraat toogaay bi nag ndeysaan. mais ah tudd tudd nga sama waa de ah yaa tudd sama waa ji ah. waaw waaw waaw <laughs> mu ne ah man tudd naa leen Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah محمد حبيب الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد نبي الله bi rek moo koy bégloo ndeysaan wallahi yàlla nañu yàlla dégg yàlla nañu yàlla déglu yàlla yàlla dégluñu yàlla yàlla dégguñu yàlla yàlla dégguñu yàlla yàlla dañ koy ñaan rek waaye bu njëkk bi moom am na bu yàlla moom day dégg sami'un basirun la ñu wax n'est-ce waaye déglu bi nag moom mooy mooy mbir mi yàlla ñu yàlla déglu yàlla ñu yàlla boole ñi nga xamante ni suñuy waaj a wax sax déglu na leen suñu waxee ba noppi déglu na leen te seen kàddu dootul jip dootul ñàkk jip mukk fa moom day waaw am na ci kar yoo xamante ni doo ko xasee ba wax hmm. day wéy dem dootoo noppi yow doo même salaam yi du noppee ci kar bi dootul noppi moom hmm. yàlla na yàlla boole suñu aussi hmm. jotaay bi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla gërëm yàlla na ko yàlla taw ay yërmandeem ak xéewalam ak sutura ak barkeem taw ko ci lépp lu tax ci ñun ñi ñuy jur sax yàlla yàlla boole leen suñuy sët ak suñuy sëtër yi yàlla yàlla boole leen way jur yi yàlla yàlla fekke leen foofu ak ay leer ak i xéewal ak i sutura ak cira ndaw ñi yàlla yàlla dimbali leen yàlla yàlla jàppale yàlla yàlla yombal liggéey yi yombal examen yi yombal concours yi yombal xéewal yi jigéen yàlla may leen borom kër yu baax góor ñi yàlla may leen soxna yu baax yàlla ubbi xéewal yi ubbi sutura yi ubbi teraanga yi yàlla sàmm yu zahir sàmm ñu baatin sàmm ñu guddi sàmm ñu bëccëg sàmm ñu ci lu ñu xam sàmm ñu ci ñu xamul musal ñu ci pexe guddi pexe bëccëg pexe zahir pexe baatin pexe góor pexe jigéen pexe ñaari nit fexe lu ëpp ñaari nit fexe mbooloo yuy jóg ci guddi fexe mbooloo yuy jóg ci bëccëg yàlla yàlla musul ñu ci kurus musul ñu ci sikkat musul ñu ci reen musul ñu ci sungub musul ñu ci gat musul ñu ci kuy buusu musul ñu ci kuy jat musul ñu ci kuy wax lu ñu xam musul ñu ci kuy wax lu ñu lu baax di def lu bon kiy jaar ci lu bon di def ci lu bon musul ñu ci kuy xërëm musul ñu ci lépp loo xamante nit dina ci jaar ngir ci mbir ndox ndox ak ndogal ak lu lu bon ak lu lu lu kenn gërëmul yàlla son borom nekk suñu diggante yàlla na leeru yàlla wër ñu yàlla ñu leeru yàlla wër ba lépp loo xamante ni moo ngi yegg ci ñun rek sama borom banqal ñu ko yàlla ñu yërmande yàlla wër yàlla ñu teraagaam wër yàlla wër lépp lu tax ci ñun bokk jullit yi nekk ci réew mi bitim réew yëpp yàlla yàlla boole leen ci xéewal yàlla yàlla barkeel fayu yàlla yàlla barkeel fayu barkeel waa fayu wàcce fi ay xéewalam wàcce fi ay leeram def fi jàmm dàq fi bekkoor ak musiba ak balaa kër gi ñu ñu doon jëfee yàlla yàlla wàcce nag yàlla wàcc xéwalam wàcc suturaam yal na yàlla dolli xéwal yi dolli teraanga yi jaay Seydina Muhammad moom soxna Ngoone ak njaboot gi yëpp ñu nekk ci bitim réew tamit di ay rakk ci mbokk ñëpp yal na yàlla boole leen ci xéwal yi hmm? boole leen ci sutura yi boole leen ci teraanga yi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu sant nañ bu baax a baax sant nañ bu baax a baax a baax tabarakallahu ah ñoom ñëpp ah comme ni ma ko waxee woon daaw ñëwoon nañ fi waaye ah yaakaar na ñëpp yokku nañu hmm. wallahi fii ñëwoon nañ def fi lu mel nii waaye li fi nekk nekk loolu ñi fi nekk kenn ku ci nekk tey jii yokk nga sant nga te ñaan noonu nañ ko fii daaw moo tax tey jii ah, dañuy dañuy teg xel quoi xam li mu ko mm-hmm. au lieu que ñuy ñaanaat dañuy sant mm-hmm. xam nga sant ñaan la mm-hmm. waaw dañuy teg xel te fekk ci ñi teg xel mooy yàlla yàlla xam na lépp xam na ni dañ koy dagaanu di ko yàlla ñu yàlla dimbali waaw yàlla baax na de fii baax na lool waaw fii baax na lool waaw nee ko waaw la in shakartum si la asi dan nakum dinaa leen dolli bu baax waaw ndeysaan yàlla yàlla dolli bàyyi Cheikh jërëjëf Seck tabarakallahu say taxawaay yëpp xam nañ ko say encouragement say orientation hmm. am na yu bëri dimbali nañ ci wallahi laal wallahi laal ci xam-xam ak expérience bu mu am dimbali nañ ci ay wax yu gàtt la waaye tey jii am na lu bëri su ñaawul lool la wallahi laal ñi ko fekkoon xam nañ li waaw kon nag yàlla na yàlla dimbali la xale yëpp jàppale nga leen encouragé nga leen te loolu la nga wax ci dëju ba Abdou Diop France la ma fekk maa la ko wax la ma fa wax France gée la ma fekk wallahi alazim te ki nga wax bokku ci daayira bi sax xamoo leen ko sax yéen maa tax lu baax rek am solo nga ma la ma dégg Cheikh Cheikh wax ko ci xale yi doon yëkkal ca bés ba defar na lu bari ndax nit dina def lu baax sax te lu xam li muy ak di ko tegaat ci yoon yàlla seede na am na ñu bari tey jii wëlbatiku nañ kàddu yooyu moo leen am na ñu bëri tey jii xam nañu ne même bu ñu wëlbatiku wul nekkuñu ci yoon kàddu yi bàyyi seex yooyu la wallahi alazim fekk na moom France tabaarakallah xam nga loolu mbaax la hmm. tabaarakallah yiw la. yàlla yàlla muur loolu ko ñun ñëpp xale yi yëpp yàlla yàlla barkeel leen waaw ndeysaan ñoom ñëpp soxna aram ba Seydi Mouhamad ndeysaan mooy sunu ah, góoru kër gi yàlla yàlla dugal ko yàlla barkeel yàlla nga fekk ngeen fekkee njëriñam Seydina ak soxna umul xeyr bu baax ndeysaan ñi ci des ñëpp yàlla yàlla yàlla barkeel leen so waaw ah soxna dégg jarul wax <laughs> diggéen ndeysaan baax na diggéen kañ mat na sëkk ah du dëgg soxna awo awo awo aram aram jonge <laughs> ndeysaan waaw yal na yàlla leen dañ ko ne moom it yàlla nit ku baax la man bi ma koy xam mu xaw woon sax nu mel wallahi al ay nit daal laa toog dégg rek ñuy wax ci moom diineem ak ak maandoom billahi boobu yàgg na boobu xaw ma ñi xaw ma ñii kenn ñoom maar ñii xaw ma ci kenn wallahi maa toog nit ñi wallahi ñu koy wax ma sopp ko ci sama xol te xawma ko su ma ko romboon du ko nuyu ndax xaw ma ko wallahi laati na ñun ne wallahi maa ko dégg keroog damaa kontaan kontaan kontaan ba ndeysaan soxna Cheikh Seck maa xamul sax nu tudd <clears throat> soxna Cheikh Seck bi daal la ñu wax <laughs> ndeysaan waaw kon nag ah. ah yooyu chance la soo amee waajur wu noonu hmm. c'est une chance ñoo ngi gërëm tamit ñëpp ñu ñëw ah te vraiment macha allah ku gis nit ñi ni ñëwee nga xam wane ni yéen a ngi dëkkandoo waa fayu dëkkandoo bu rafet hmm. ah. seen lu leen lool mbooloo yi fi ñëw yëpp ah mbir la góor ñi ñëw jigéen ñi ñëw ñëw mag ñi ñëw ndaw ñi ñëw waaw ñëpp ngi ni toog ñi fi jóge ci ay nit mat nañ cinquante personnes te ñoo ñëpp dëkkandoo bu rafet rek moo ko waral correct ah. nuyoo ubbeeku wax lu baax def moo ko waral kon ñu nit suñu sakk la suñu sakk la wallaahi laa man damaa kontaan bu baax. mooy mooy jégalu. waaw xam nga fii ci kër gi. dafa bokk ci samay diwaan. waaw su ma nee fayu. ma ji laay ji laay ji la ma ëpp loolu ñu baaxee sama kaw. am loolu bu ñu ko defee ñooñu ci tey jii lañuy toog. ba pare toog nee na àll ba di waxtaan. dana tax biir yi bu ñu la wax ñu nañu sasuwaay. ñun indi moom bu ñu meloon wala tër la. mooy ñëw jëmmale jotaay bi. surtout. ba noppi def ci alal la. ba pare di ci def alal la suñu coono. waaw di jëm la jotaay. loolu ñun lay saral. waaw te taay bi jeex biir la. ah loolu wér la. loolu la bi ñëwoon nañu ba loolu. parce que ñun ci bi dama ko yàgg jëm ci sama xol. pour biir ñëw rek ma am occasion pour ñëw jéem parce que man paa yi man dëgg ba yàlla sama xarit la man sama xarit la te yàlla moo def lu soppante te yàlla tax kër gi am na benn franc la bëri waaw léeg-léeg ñoom ma ñëw sa caaj mais ñoom dañuy am kees ba du wax ma daal léeg-léeg dafa am sant yi waaw kon daal ci lii loolu lañ ko mën daal ci liggéey wax. jërëjëf jërëjëf tabaarkalla waaw waaw. waaw baax ci kaw mais mais sëñ bi sax da koy jox kanam la man mii damay jox lu bëri damay jox yu bëree bëri ay ndimbal yu dul jeex wallaay laa moom kay bàyyi Cheikh kañ torkal la gis nga sunu mbokk bi tey jii jotaay bi foofu laa dum jëm sax ndax gër waa kon bi gërëm naa leen n'est-ce pas ndax kon bi ñu baax lañ ko yéen fayu moom vraiment yéen fayu moom àjjana rek direct non da ngeen def daax daw nag ñoo leen di njëkk a dem daax daw a dem su daax demee après ngeen ci nag yaa ngi def <laughs> <laughs> ndeysaan ndeysaan moom de moom moo ne woon day faral waaye daa mel ni ma dëgg moom ndeysaan jërëjëf waaw non fii fayu moom vraiment ñu baax la ci suñu jigéen yal na yàlla fay leen fay yal na yàlla fay leen tabaarakallaahu euh, euh, dafa am ñu fi teew mooy ñii fi teew yi ñëpp kanam yi xool nañ leen bëgg nañ leen wallaahi ngir yàlla yéen ñëpp sopp nañ leen ngir yàlla ñoo ngi ñaan bokk ak yéen aljanna yéen ñu fi teew ñëpp dañuy soog gisante am na nag ñaari ñu xamante ni euh, ñoo ànd mm-hmm. kii dañ ko fee fekk kii ñoo ànd Mm-hmm. te dama koy def rek ngir barkeela ko jotaay bi ndax chance bu rëy la euh, yonent dafa wax ne ahlul quran ahlullah mu ne ñañ yàlla suñ la bindoon lettre na dama jox ko waa kër yàlla nee bu ko yóbbu fenn ci lu ñuy jàng alquran dafa am ñaar ñoo xamante ni tey jii alhamdulillahi rabbil alamin yàlla suturaal nañu ñoo am ñaar ñu mokkal alquran suñu mbooloon muy sëñ Yaxya Juuf nii toog fii taalibe la ci kër gi mu ngi dëkk Kireen waaye moo ngi fii yor daara ci parcelle sëñ Muniru moo ko jox wér ñoom seen maam ya ba tey ji taalibe la ku baax la ñëw na rek démb ziar si wallahi la waxtaan ci yu yu bëri jokkalante muy ku baax ku yiw ku rafet jikko rafet xalaat tabarakallah xam naa ni sëñ Ousmane moo ko yëgal nest waaw moom lay gont mu ne léegi fa lay dem di fori foofu ay yëf nit ku baax la boroom xam-xam la mokkal alxuraan mën ko waaye tamit boole ci nag modestie gis ngeen moo ngi toog te mo chante way la mën way yu neex lay way way yi nii seen chanson yi uh-huh. non way neex lay way te boroom xam-xam la dëgg sell ah day ñëw dal ba chaque année kon ngeen xamee bu baax moo toog nii rek yaru nii hmm. man yi may wax nii yëpp mënoon su ma neexoon ma jox ko micro bi toog fii mu waxtaan waxtaan waaw hmm. te loolu sax bëgg naa ngeen bàyyi ko xel baax ndax nit ku baax la te sunu sunu ñooñ la waaw kon moom su teewee fii alxuraan teew na fi chance la tey jii ci kër gi boobu mooy bu njëkk bi. li ci des tamit mooy sëñ Ibrahima Diallo mii. mag ci abi wala rek waaw mag la ci abi soxna Abibatu Abibatu Diallo sama américaine ah mag la ci moom ñoo bokk ndey ak waaye moom it dafa am birim dafa mokkal alxuraan buy tàgg mokkal. mokkal say biiw loolu pour set yéen yéen set tax tijaan pour ngeen wattu ko moo tax ma leen ko <laughs> gisoo na ci biir man leen na toog fii ci kanam ko mokkal alxuraan moo war a toog kanam ba noppi mokkal say biiw yooyu ko baa doo kaf ak yi baa doo kaf ak sa morom yi kaf kaf yooyu baa laaj naa ko ko ma man damay rek man ko moo baax de te fii ku koy jàng de xool xool la sax xool xeelu la sax wóorul billahi ja wóorul bombe à retardement la ñii say xale du ko jàng demit suuf de mm-hmm. moo ngi frappé de mm-hmm. ak wax waaye nag tabarkallah moom nitu jàmm la xam naa ne du du mere kenn <laughs> lim bi wax <laughs> so ñi man man toog ñii toog ak ñoom sax wóorul dañuy bomb à xam naa baax ma leen jox waaw barakallah kon tey kër gi na chance hmm. la ma dëy ne ma man de kër gi damay jokkoo ak ñoom xamante ak ñoom miinante ak ñoom te mu ko ma leen di gis moo ko ca fuuta ca daara ja barakallah jàmbaar la ci xam-xam tamit lool te loolu ma ko laajee mu wax ma ah macha allah waaye te doo gisee ni da yaakaar nii hmm. moo waaw tabarakallah moom ndongo yam ah, yooyu yëpp xam nga toujours dama la nga kii soo gisee da nga yaakaar da fekk sëñ bi moo ngi yor loo xamante ni su moom su la xeeloo dooy génn fii oto du la bëgg rek wallahi alazim ah waaw koo gis jox leen ko cër respecté leen ñëpp ñi baax ak ñi bon a ceem respecté leen ñëpp gis jàppee ko rek nit nit ku baax la moo nga ko su ko kenn du juum yii ay erreur la yaxyaa ngi toog ni làqatu te nit yàlla la moo ngi toog ci ginnaaw sëñ sëñ baa ngi ni toog fii di làqatu xaafis la ba noppi bokk ci xisbu sëfi hmm? maam la jaxmat boro xanaa xamoo ni musta dóor kenn ak loxoom te maam nee na ku mu dóor ak <laughs> lu mu jot rek la lay ndax sëfi te fii de dem ba lu koo dóor mu dee maa la ko wax waaye duñ ko xam ne da koy jàng sax jeex na wax ñu lu bëri de waaw ah, ko jeex na baax ah, nga. nga kon tey jii am nañ chance bu rëy te yaakaar naa jàng na li moom li li ma ko wax lim boobu lim bi jàng moom jàng na ko ci sama néeg ci sama néeg la ko jàngee waaye fii la ko tëjee alhamdulilah jiite ñu timis kon lépp rafet na du dëgg. Mm-hmm. loolu rek laa ci amoon lu may wax pour gërëm euh, euh, dëkkandoo yi ndax sagal nañ ñun ñëpp ndax fii fii kër Baye Babacar Seck la te kër Baye Babacar Seck njëgeeneen la kon lu fi nit ku fi ñëw rek ñun nga ñëwal ñun wallaahi laa ñëwaloo arab ñëwaloo soxna dégg ñun nga ñëwal jërëjëf tabaarakallah ñu yemale foofu kàddu yi allah euh, beneen yoon. ko defee rek incha allah xam naa ne beneen yoon def ay question rek ngeen laaj ku leen neex rek du noonu tey sax loolu laa waxoon mbay waaye ne ma na nga na nga waxtaan man kon loolu ngeen nañ bàyyi nekk la neex nga laaj la ma ci xam ma tontu waaye nag yaakaar naa baax na yoo xam ne xamuñu question yi ñu ngi waxtaan tey. bon question yoo xamante ni xamuñu woon sax. léegi ay question la. sant yàlla kon lépp rafet na kon. macha allah boo ko toogee nii aljana incha allah. incha allah kon dañuy def na daan rek déglu nu papa seen Cheikh ak jaar ba jaan jaar ak ñun rek vraiment ñu dimbali ñu orienté ñu euh, ñaaral moom en plus. parce que tarixa bi moom dañuy wax ne. ni nit jëlee wér ci suba yow jël wér ci suba ki jël wér ci suba mooy sëriñ ah maanaam nag koo xamante ni wasifa na ci alal yi kanamu alal yi man jigéen wasifa nii ba góor gi dégg wasifa ba taay def góor gi bu jaaram loolu ma xam lu rëy la kooku ak jàng ci kër gi waaye ñun soxla